naan bon kon comme que daal xadiis bi dane woon bi xadra la salaata bi xadrati taam waxtu bi day génn sama yoon newu ci mu ne loolu amu ci trois ah. voilà <laughs> mu ne wax ak al mutawalli wajhan waaye mu ne al ci ñoom seen mbokk yi Shafi'i yi <laughs> nettali na benn jëm waaye kene yabda'u bil akli wa in xaraja al <laughs> non day waaye yow maa ngi waaw waaye yow xanaa la du lekk non day lekk même bu dee waxtu wi génn la waaw li anna maqsuud as-salaat <laughs> al-xusuu ndax li nga xamante ne mooy objectifu julli mooy teewlu dañ see teewlu waaw falaa yufawwitu saway loolu kon falaa yafuutuhu kon loolu dara dara lu ko rëccul waaw waaw am na nag <laughs> dégg dégg dégg dégg dégg déglu imaam al-Haafiz Ibn Hajar ciy teg Hmm? liñ ciy teg parce que am na luñ bëggoon a wax léegi mooy ñi nga xam ne dañ ne non ci cas mel nii bu amee imam daxal moo ko wax te loolu moom nag dëgërul que mooy du dee dañoo teg comme cas bi imaamu Nawawi di wax dañ ko doon wax naan nañ ko tëjee tuuti mooy cas yi nga xam ne yow waa ji boo fi jullee waxtu yu weesu boo fi lekkee boo ko waxtu yu weesu waaw xam nga imaamu Nawawi wax na la lii moom la waa jumhuur jamaahirul bu jul du lekk ah. non même bu àndul xuson parce que loolu parce que Imam An-Nawawi li muy wax nii mooy xuson goog bàyyi ci xel xam nga xuson du dëgg la nit ki euh, julli loolu lañ ci laaj mais est-ce que farata la parce que am na ci mën a xam nga ne si farata la ci julli am ñu ne mukk concentration ak xuson goog yooyu mooy loolu boo ko bëggee ne loolu nit ki il mu takkoog moom tout temps ngir julli mooy julli ñu bari moom dinañ am problème <laughs> léegi imaam Ibn Hazm ne non affaire bi lenn la rahimahullah kaa bu mel nii ba amee bu dee waxtu yi day waaj a génn waxtu woowu borom bi da koy tàllal waaj mooy day lekk par force day continuer moom ci lu waxoon non ma dara tuutee ci def cinq minutes léegi day lekk bu cinq minutes yi jeexee fekk moo lekk wala mu pare mooy waxtu bi moom dañ ko ko yokkal mën naa julli après ak lu man di doon <laughs> mais loolu de toute façon. <laughs> dëgërulu lim wax quoi waaw waaw loolu dëgërulu dara voilà al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah moom la mooy liñ doon wax sànk ne imam Nawawi lii mu wax nii li muy li muy ci wax li li muy dox mooy ki nga xam ne daa jàpp ne xusun farata la waaw mu ne ginnaaw gi sax lii nii am na lees ciy seet <laughs> ndax ñaar yu yàqu bu dee dañoo opposé wu dañuy nga xam ne foog nga def ci benn ci loo mënoo repousser bii ne naa def bii après mooy ñaar yoo xam ne ñu yàqu da ngay def mooy dar da ngay jël bi gën a woyof waaw waaw mu ne te bu boobaa mooy waxtu yi nga xam ne mooy lii lan lay wax mooy masalaam bi ñu wax sànq te Imaam an wax ko rahmatullah alayhi yow boo fiy lekk waxtu yi di génn waaw boo fiy lekk waxtu yi génn lu tax waa jumhur li ñu wax Imaam An-Nawawi li mu wax nii gën a dëgg rahimahullah te muy wax waa jumhur ndax am na mafsada bu am mooy mafsadatu xurujul waqti moo taxaw moo la gaaram mooy yàqu yàqu teeg yow nga nekk ci lenn ba waxtu julli daal di génn ak beneen muy mafsadatu nga dem di julli far sa xol nekk ci lekk gi nga war a lekk muy reer bi wala plat bi ñaar yooyu dañoo taxaw il faut nga am boo ci tànn ndax waxtu wi xaaru la bu boobaa bi gën a néew ngay jël te génnuk waxtu wi moo gën a tar que bàyyi concentration ci julli te lool li koy wane mu ne mooy salaatul xawf salaatul xawf yaa gën a xam ne waa ji nekk fa di concentré wu pourquoi borom bi <laughs> bu doon concentration moo féete kaw génnuk waxtu wi kon borom bi du yoonal salaatul xawf waaw boo julli tiit nekk wala almusaayafa waaw bi nga xam ne da ngeen di dóorante jaasi ak noon bi ci biir teeru terrain de xare bi di dóor ay bomb di dóor ay kii tey julli yaakaar nga ne kooku xusoon gi mooy concentration gi mu doon am bu doon moom kese la loolu lépp amul woon wala mu ngi woon ci benn jàkka boo xam ne fitna yooyu amul woon loolu dina ko am non te pourtant waxul ni bàyyi leen ah comme que xusoon gi ëpp doole kon bàyyi leen déedéet dane xare leen sax ci jamono yooyu waaye in fa rijaalan aw rukbaana muy salaatul xawfi boobu te lool kon day wax ne kon importance waxtu bi moo ëpp doole fuuf sàmmonteeg lool que sàmmonteeg concentration booy parce que moom nekkul ci concentration wal gharib ak tamit ki nga xamante ne day la kon lii de day wane pour lu la bëgg a wax mooy li imaamu Nawawi wax loolu mooy dëgg te mooy wax waa jumhur mooy dëgg la la xad la salaata bi hadrati ta'aam wala wa huwa yudaafi'uhu al-aghbaan waaw loolu amul waaye bu dee ne lekk gi côté lekk gi la wax yow boo fi lekkee waxtu wi weesu bu boobaa waxtu wi sàmmonteeg moom moo ëpp doole que concentration boo xam ne moom lañ lay laaj bu boobaa dañ naan samaay demal julli ji waaw boo paree nga door a lekk léegi nag mu des bon bala nga jàll mais ax basaan yi nag parce que ax basaan yi kan attention bu dee waxtu yi day génn axbataan yee ngi ñëw ñu ne la loolu mooy li imaam ibn Abdul Barr wax sànq rahimahullah mooy bu dee affaire bi toll na koo xam ne waa bu nekkee ci julli ji dootul xam lan lay julli bu boobaa dañ naan ko demal nga dem ci ci toilette yi waaw même bu dee waxtu wi day génn parce mooy moom ci boppam jàppam mën naa ko ci biir kii bi noonu luy muutalee di kii di kii di di di tànc di képp ak yooyu mais mën na jekk sax ay toqur sawut gawaasi génn ak moo tax kooku ko bokkul ak lekk ah. xam nga ne lekk gi melul noonu wallahu ta'ala a'lam waaw kon lii lu am am solo la quoi waaw voilà hein euh, léegi euh Euh, léegi nag mu des Imaam an wi am na benn affaire bu mu wax <laughs> doo xam da koo wax fëleñ teg ne le <laughs> Imaam An-Nawawi moom da yëg ne léeg-léeg daa am ngeen tar ne ngeen <laughs> koo xam ne pourtant nee na mbokkam yee koy wax sax nee na léeg-léeg day jël teg ne ko waaye. waaw daa teg jël ne teg teg teg teg teg teg teg ma ne ne ne ne tege ne waaw <laughs> mu ne waaw Allahu akbar euh, mu ne euh, alors fan la waxe woon loolu parce que <laughs> imam Nawawi rahimahullah léegi mu ne xoolal waaw kay mu ne am na lenn hmm, ci li nga xam ne mooy suñu mbokk Shafi'i yi mais tamit am na ci Hanabila yoo xam ne dañ naan fabda'u bi ala fabda'u bi idha uqimatis salat idha hadarat ta'am uqimatis fabda'u bis salat bi bil ñu ne loolu ñoom dañ ci génne waa ji nga xamante ne nii euh, moom kii mooy taxsiisu daalik ma lam yashra fil ak mooy ki lam yashra fil ak mooy ki nga xam ne tàmbaleegul lekk kooku la yonent saa sallam di waxa wa <laughs> ki nga xamante ne nii non kooku mooy ki tàmbaleegul lay wax waaw comme kaawu fay bi kii euh, KFC ganaar yi wala tacos bi wala euh, pizza bi wala euh, daal di commander cere ci meer càmm mu ñu ñu ñu xale bi dem jëlali ko ba mu demee bay kàbbaar rek xale bi fëgg mu cere ji <laughs> loolu noonu ñu ne loolu mooy ci tàmbaleegul mais bu doon daa fekkoon muy lekk kooku moom léegi ñu taxawal julli kooku day bàyyi dem julli ji waaw waaw kooku day du continuer day dem parce que am na jot naa mos ci mbir mi loo xamante ne dina tax xelam dootul nekk ci loolu sauf que problème bi yëpp mooy kooku sax mën naa ëpp problème waa ji ñamagul <laughs> moo tax Imaam An-Nawawi ne ma ne wa sani'u ibn Umar yubtilu dhalik wa huwa as-sawab mais jëfu Sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu day day neenal wax ji te loolu mooy dëgg parce que ibn Umar euh, kii euh, gis nañ ko sànq dane yeneen saa saam dane idha wuni'a al-'asha wa ahadikum wa uqimatis salat fabda'u bil 'asha wa la ya'jalanna hatta yafraw min te imam Umar moom dafa dafa nekkoon doon reer doon lekk quoi léegi ñu noddu moom mu ngi dégg noddukat bi dégg sax après euh, gaa ji euh, imam bi di julli mais mu ngi toog di lekk lekkam nekku fi di parax paraxe la ah. non non non loolu la naan nag jëfam jooju te daa fekkoon mu doon lekk mu ne loolu day neenal wax ji waaw te loolu muy dëgg voilà kon nag am ñu ne bon imaam alxam na xajar naan bon am na nag ñu ne non ibnu imaam an-Nawawi nan la ma a wax lool lool imaam al ibnu Umar moo tànn loolu waaw waaye sauf que ñee dama ne imaamul xaaf na xajar même bu dee mu ngi jéem a jàpp wax jee naan loolu mën nañ ko comprendre mooy ñoom buñ ko xasee mos parce que quand salaam parce dañ naan euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kii da euh, fekk imaamul Buxaari Euh, mu ngi koy solo mu ngi koy solo mais euh, euh, kii yonent saa salaam dafa doon lekk ñu noddu rek fekk am na lu mu ci xàmp muy hadiisu Amr ibn Umayya muy menn ad-Damri <laughs> radiyallahu anhu <laughs> imaam Muslim tamit daal na koy solo quoi mu ne yonent bi alayhi salaam dafa moom dane moom gis na yonent saa salaam mu doon lekk ci benn benn euh, euh, mooy mooy mooy mooy euh, benn épaule waaja añu en tout cas xar boo xam ne du ko téewoon ci loxoom doon lekk rek ñu woote ñu noddu rek mooy Seydina Bilaal moo ñëw quoi kii ko yoneen saa salaam daal di koy teg teg paaka ba mu yoroon daal di dem dem julli ji te jàppul sauf que lii nii lenn ci borom xam-xam ne dañ ne attention te imaamul Buxaari loolu la ànd dane attention bu dee imaam la yeneen saa salaam mu ñu wax la salaata bi hadrati taam ak idaa uqiimati salaa fabda'u bil asha wa hadara al asha fabda'u bil asha bu ñu taxawalee amul julli fekk reer bi dafa teew wala li ngay lekk ak tamit bu ñu taxawalee julli fekk reer bi teew tàmbali leen ci reer bi mu ne loolu mooy xeet wi mais bu dee nit ki imaam la kooku ñoom ñu def taxkantal boobu te imaamu Buxaari ci loolu la ànd lenn ci saafin yi loolu la ñu wax que ne attention attention attention ñaari xadiis bokkuñu kee parce que ren imaam la nit ñi dañ koy xaar te bu lee daa continuer di lekk jël temps di lekk loolu man naa indi lor te ña koy xaar ci jàkk ji te alors que bu dee maamum bi ki ñuy jiite loolu fekk ko ci. am ñu ne non parce que de toute façon euh, bon loolu kon wallahu taala euh, <laughs> léegi nag kon mooy de toute façon li ñu bëggoon a sànq mooy euh, dañu naan dañu naan mbir mi lenn la lenn kese la ki jot a mos moom manuñ ne comme que mos na ci léegi moom garaawul na dem mooy ci tàmbali kooku bu dee dañoo nodd wala lool surtout ñu ne da julli jumaa wala julli mbooloo farata la na arrêté dem parce que jot naa mos dañ naan la kooku kooku est-ce problème ki ma joto bu la mos parce que waaye ji dañ naan sawaay mu njëkk mos ak nodd ba gaay bi julli dara mu lekk ba pare dem julli ñi ah. kon loolu day wane ne loolu daal laysa bi dara dara waaw waaw te loolu li koy gën a leeral mooy li Sa'id ibn Mansur ñu ngi la ko doon wax léegi ibn Abbas euh, imam ibn at-Tirmidhi am na lu mu tudd ci moom <laughs> euh, Sa'id ibn Mansur dafa solo na ko noon al imam ibn Abi Shayba ci sanad boo xam ne bu xasan la jële ci Sayyidina Abu Hurayra ibn Abbas radiyallahu anhuma dañ doon lekk quoi <laughs> dañu toogoon bokk di lekk fekk ci euh, fourne bi waaw ah, ndawal yi ñuy lakk ngi ci léegi noddukat bi nar a jóg noddu eh, eh, Ibn Abbas ne ko la ta'jal waay <laughs> li Allah naquma fi anfusina min shay ne ko bul yàkkamti waay <laughs> bala ñuy jóg di dem ci julli ji fekk suñu xol ak suñu xel am na lenn ci lekk gi nga xam ne tàmbali nañu ko lu ciy des kon lii day dàq wax ji wax jee naan li nii mooy ki jotagul a commencé waaye yow <laughs> te ñii ñooy Ibn Abbas saway <laughs> waaye ñooy saxaaba yi wax la lool kon lan ngay xalaat suñu maas bi ñu commencé xamp rek xamp ci ci ci ci takos bi benn xamp gars yi nodd ñu la ah sawaay yow jot ngaa tàmbali arrêté la sawaay waaye yow waaye yow sawaay bàyyi <laughs> kon loolu euh, lu jara bàyyi xel la quoi voilà waaw waaw <laughs> ah, moo tax ci riwaaya Ibn Abi Shayba dana ko li allah ya'rid lana fi salatina ne ko yee eh, ah la taajal noddukat bi bul yàkkamti balaa muy gaaral ci suñu julli ji dara moo tax Seydina al-Hasan ibn Ali imam eh, Ibn Abi Shayba solo jële ci moom radiyallahu anhuma sibtu rasulillah wa rayhanatuhu <laughs> anhu mu <laughs> mu ne daal al ashaa'u qabla as-salaa yuzhibu an-nafs al-lawaama waaw mu ne gis nga daal boo ree reer lekk reer ak aña ci yam laata ngay julli loolu gis nga bakkan bi lay yedd <laughs> da koy dikki parce que <laughs> yow ñam gi da ko aajoo da nga ko soxla loolu lañ lay wax mais bu dee yow aajowoo ko lekk nga boobu wala affaire de façon yow lekkul ah loolu taxul ñuy wax mais yow aajowoo ko soxla nga ko te tamit bëggoon nga koo jëfandikoo ñu noddu wala nga gis heure bi jot léegi nga bàyyi ko fi dem di julli mooy boo commencé kàbbaar sa bakkan da lay yedd ah saa yi nag mu ne loolu nag boo reeree wala nga lekk avant ngay dem di julli ji loolu da koy dindi <laughs> kon loolu yëpp day indi ne kon <laughs> lii la quoi waaw léegi euh, loolu la <laughs> eh, am na ñeneen ñoo xam dañuy wax yeneen i tax tax waaw. yeneen yi tax tax yoo xam ne euh, dañ koy wax quoi waaw dañ koy wax mais lii mooy li ci gën a dëgër waaw lii mooy gën a li gën a dëgër ci tax tax yooyu ñu bari am na yeneen yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ ci guddal di ko wax waaye lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam waaw te kon mbir mi boo seetloo que ne affaire bi daal day wane ne mooy daal lekk gi daal bu teewee te fekk nga soxla ko ah sa xol man cee dem waxtu wi gudd na sawaay lekkal lekkal moo gën ci yow waaw waaw demal nga lekk waaw demal nga lekk demal nga lekk mu ngi noonu moo gën quoi imaam al-Hafiz ibn Hajar nag hmm, mu ngi naan bi waxee lu mel nii ñu wax mu ne euh, kon daal mooy mbir mi lenn la mooy liñ naan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman waaw wala yataqayyadu bi kullin wala ba'd wa yastahna min dhalika sa'ib mooy li nga xam dañ naan nit ki bon wax sànq bañ see dugg ne mbir mi daal dafa joju mais nag daa nekk loo xam ne sax sax bi bu fi ñëwee moom lañ doon wax léegi mu ne fi bu dee da nga koo soxla lekk gi julli gi jot sa nekkal ci mais bu dee loolu dañ na tax tax boobu ñu taxoon ñu ne la njëkkil lekk gi mais y a plus besoin de ça imam ibn al-Hafiz Ibn Hajar mu ne am na ñaari njariñ fii déglu lu am am solo lay wax nii mu ne qaala Ibn al-Jawzi ci al-Fath mu ne imam Ibn al nee na rahimahullah zanna qawmun anna hadha min babi taqdimi haqqi al-abdi ala haqqi llahi <laughs> mu ne imam Ibnul Jawzi nee na am na lenn ci nit ñi ci borom xam-xam yoo xam ne dañoo defe defe dañoo def defe dañoo defe dañoo <laughs> njortu ne defe ne jàpp ne lii yoneen saa salaam ne bu lekk gi teewee julli jot na ngeen tàmbalee julli lekk gi ba euh, dinañu ko jiital mu ne am na ñoom lii day wane ne àqu doomu aadama sharia di féetale ci àqu yàlla mu ne doodu loolu nag loolu ak ak loolu ak juumte la wa innama huwa dëgg dëgg lii yeneen saa sanam ak sharia permettre bu ñaar yi taxawee nga njëkke lekk gi loolu siyaanatan li xaqillah loolu ngir ñoŋal àqu yàlla bi nga xam ne mooy julli dañ ci war a bëgg nii mu mate loolu la bàyyi xel moo tax mu ne la loolu la jox priorité moo tax mu ne la lekkal voilà li yadxula ngir mu dugg fi ibadatihi bi qalbin wala bi qulubin muqbila bu ko defee jaam yi dugg ci jaamu yàlla jooju di julli bi gën a màgg fekk seen xol mu ngi dëgmal seen borom waaw waaw mu ne summa inna ta'ama al qawmi kaana yasiran kaana shay'an yasiran la yaqta'u an lihaqi an la jamaa galiban mu nekk tamit en plus lekk gi nga xam ne moom la saxaaba yi temps yooyu mooy affaire yi neexe bariwul woon noonu comme ni mu baree léegi ah seen lekk yooyu tuuti la doon doon lekk la yoo xam ne yu tuuti la doon doon doonul woon dagg doonul woon tere nit ki dab malgré dina lekk mais dina dem man a dab mbooloo bi te tamit nekkuloon ay julli tekkee gee fa amoon <laughs> julli yoo xamante ni sawaay bu la fekkee ngay jàpp di masaa sa bopp sax gis nga boo yéexee imaam bi ne allahu akbar boo moytuwul bala nga fi eh, masaa sa bopp say nopp raxas sa tànk waaxu dem te jàng ci biir jàkk ji di jàpp dem ci julli nekk yooyu mu ne en plus liñ doon lekk bariwul moo tax bon am na am na ci sax alxaafis ibn Rajab alxambali am na lu mu ciy nettali mais dafa am benn kii quoi doomu Abdallah ibn Zubayr radiyallahu boo xam ne dane <laughs> dane bon euh, dafa nekkoon ak ibnu Umar quoi fekk jamono jooju moo bi bàyyi nee xalifa euh, mooy ibnu Zubayr ne woon Makka te Umayya di jàpp ne kii dissident la di ko jéem a jële foofu waaw <laughs> léegi doom ji mais muy muy kii quoi Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr mu ne ah ñun di dégg nañ que ne dañuy commencer reer laata julli ak lekk gi Ibn Umar ne ko yow way xaka ma kaana asha'u asha'u <laughs> eh, eh, aturahu kaana mithla asha'i abi <laughs> alors imam Abu Dawud moo ko solo am <laughs> na Ibn Umar ne ko yow rek yow yaakaar nga ne moos lekk pour wan la ñu doon mooy imam Ibn Jawzi di wax nii laa la bëgg a wax mooy lim naan que ni en plus gars yi ñoom seen lekk yi lu tuuti la woon waaw ñoom te tamit moo tax ñenn ñi naan boo cadre boobu lañ ko war a cadrer nag comme que lu tuuti la woon doonul woon jël lu bari mooy même bu ñuy taxawal dégg ñuy noddu wala ñuy iqaam ñu teg lekk kooku manoon na lekk ñëw ta julli bi du ko raw waaw léegi mu ne kii nii abbaat ah, mi na ko yow yow yow seen reer daa niroog yow reeru saxaaba yi taa yooyu daa niroog sa reeru baay waaw mooy sa baay <laughs> affaire yi neex na léegi voilà xéewalu yàlla yi ginnaa kii suñu plat yi ni mu njànjata bari yaakaar nga ne boobu taa yooyu lool la ba nga naan <laughs> loolu moo tax ñenn ñi neen duñ koy tënk lool mais bon loolu mu bari mu ñàkk bari insha allah benn la ci léegi ñu ñëwaat imaam al-Hafiz ibnu Hajar kon li imaam Ibnul Jawzi di wax ne loolu la léegi mu ne deuxième loo xam ne lu am solo la moom imaam al-Hafiz mu ne <laughs> li nga xam ne nag fekk muy toxal di wax li nga xam ne mooy kii quoi euh, ne sëriñam bi al-Hafiz al-Iraqi bi muy sharh li nga xam ne nag moo rot ci téere yu yi téere yu fiqh yi ngay dégg yu bari ci kaddu hadis bi idaa xadara al-ashaa'u wal-'ishaa'u fabda'uu bil-'ashaa'i mu ne laa asla lahu fi kutubil hadiis bi haazal lafz. al-imaam al-haafiz al-'iraaqi Zaynuddiin sëriñu imaam al-haafiz Ibn Hajar da ne loolu nga xam ne bi nga koy dégg ci këtu téere fiqh yi di koy liir di gis tamit ñu koy wax. di ko rimee noonu idaa xadara al-'ashaa'u wal-'ishaa'u fabda'uu bil-'ashaa'i bu dee ne reer bi dafa teew. julli gée di isa teew tàmbali leen reer bi mu ne loolu amul benn cosaan ci téere hadis yi ci kaddu gi kaddu gi moom yeneen saa sa waxu amul fenn foo xam ne ci téere hadis yi fooy dem fekk fa hadis bi ci kaddu yi fuqaha yi nag dañ koy wax da dem seen téere yi wala dégg ñu koy wax mu ne waaye kàddu googu moom saxut léegi al imaam alxaafid na xajar ne waaye man gis naa ci mbindum alxaafid qutbuddiin kene rahimahullah mu ne al imam ibn abi shayba soloo ci ismail mooy ibn ulayya moom euh, moo si <laughs> ismail ibn ibrahim ibn miqsam al asadi abu bishr <laughs> rahimahullahu taala mu ne soloo ci moom mu jële ci imam ibn ishaq men mu ne ki ma nettali mu ne imam ibn ishaq dana haddathani abdullah ibn rafi' an ummi salamata marfu'an jële ko ne abdullah ibn rafi' ne da ko jële ci yaay salama te hadis bii la la euh, waaye du terme yi à vrai dire moom la imaamu Tirmidhi doon junj ne imaam ne Ummu Salama solo na yaay Ummu Salama bokk nañ solo hadis bu mel nii radiyallahu anha mooy ida xadara al asha mu ne imaam euh, yaay Ummu Salama ne yeneen saa ne ida xadara al asha wa xadarat al isha fabda'u bil asha kaddu yi la ne moom kan ki nga xam ne mooy ci mbindum al-Hafiz Qutbuddin mu ne ibn al-imam Abi Shayba soloo na ko ci ñii mu ne moom yaay Ummu Salama yone saa sam nee na bu reer bi teewee julligee teew tàmbali leen reer bi mu ne fa in kaana dabatahu fadaak mu ne ah bu dee di lii lu mu takkale ci musna euh, musannafu imam ibn Abi Shayba ah kon loolu la mooy ah kon de dina wuteeg bi sama sëriñ bi ne loolu amul cosaan ñëwewul nii ci benn ci téere xadiis yi waaye sauf que imaam alxaafis xajar da cee na wa illaa ah loolu de faqad rawaahu ahmad xadiis bii imaam ahmad solo na ko bii imaam ibn abi shayba solo ci musnadam an ismail jëli ko ci même tàllale bi ismail ibn ulayya rahimahullah bi lafdi waaye foofu wa xadarati salaa la wax ida xadara al ashaa'u wa xadarati salaatu fabda'u bil ashaa la ko wax ne yaa Ummu Salama ne yeneen saa nee na bu dee ne reer bi dafa teew julli teew tàmbali leen reer bi qaala imaam na alxaam na xajar ne summa raja'tu musannaf ibn Abi Shayba léegi ginnaaw lii ma demaat ne xaaral mu vérifier musannaf bi nga xam ne moom la al imaam al xaafis diin ne moom gis ne imaam ibn Abi Shayba soloo ko doon ci Ummu Salama ida xadara al asha wa xadaratil isha fabdaw bil asha nee na ma dem ne xaar ma vérifier ji ko nee na waaye fa raaytu al xadiisa gis naa xadis bi mu wax waaye fiihi kama axraju ahmad waaye melul ni moom li mu wax waaye comme ni ko imaam ahmad mooy wa xadaratis salaatu waaye pa wa xadaratil al isha waaw kon loolu ñu xam ne kon loolu mooy xadis bi saxewul noonu lu siiw la nag waaw ida xadara al-ashaa'u wa xadarati al-ishaa'u fabda'u bil-ashaa'i waaye loolu yeneen saa sax waxewu ko al-ashaa'u wa xadarati as-salaatu <laughs> mooy loo xam ne lu ama am eh, solo la waaw kon daal mbir mi ci gàttal mooy bu dee ñam bi teew na préoccupé wu ko moo xam lekkoon na ba pare wala mais soxla wu ko ah wala boog affaire bi vraiment yàqalu ko dara kooku taxul ñuy wax mais bu dee ne mën na la jëlal dara kooku insha allah mooy sawaay demal nga lekk ji pare waaw bon <laughs> waaw waaw waaw kon wallahu ta'ala alam moo tax imam te lii li koy gën a dëgëral euh, surtout nag ñi ne dafa joyu waaye ma dafa joyu parce que on sait jamais man ngaa ñëw ne jàpp na yow affaire bi yitteelu nga dem ba kàbbaar sa xel dem ci loolu lib daal li gën mooy sa waay defal li yoneen saa sa ida wa xadarat as-salaa fabda'u bil asha ak la salata bi xadrati naam doxee loolu mu jeex parce que kii euh, euh, Ma'mar day soloo jële ci Saabit ibn Aslam mu jële ci Seydina Anas mu ne man damaa masoon a nekk Ubay ibn Ka'b ak Abu Talha ba ak ñeneen ci saxaaba yeneen saa salaam fekk euh, dañu tiimoon benn ndab doon lekk nee na rek ci noonu rek ñu noon du julli nee na ma dem bay jóg ñu toogloo ma daal di may bon wax wax joo xam ne ju xaw a kii quoi wa abu ma loolu ma def fii na arata daqu ba ma bëggee jóg waaw waaw bàyyi fi lekk gi loolu euh, ngir wane ne loolu c'est voilà pour wane ne saxaaba yu mel noonu def loolu te neewuñu ko est-ce que yow sa xel pare na ci loolu te loolu day wane ne lekk giñ nekkoon mooy wax ñu doon wax naan bu dee ñi commencé ñooñu moom waxuñ leen nañ jóg loolu moom xam nga ne lii dem da koy dàq kon eh, eh, wallahu taala alam kanta bi naan moom wa ah, non eh, noona commencé julli ji nu man di demee ne julli ji voilà ndax julli daa rëy dañ naan la sawaay yeneen saa salaam mooy docteuru xol yéeg lépp te moom wax na li muy wax kon nag amul waxu keneen lu ñuy wax ak yeneen considération yooyu am waaw lu dul cadre biñ la wax bu dee ne waa ji loolu mën na koo muñ te tamit affaire la boo xam ne boo kiiwu ko ah vraiment kiiwu ko dara kooku walla xanaa kooku te loolu wax naa la man ngi ciy dugg far iblis jaar fa sa xel mi yëpp dem ci moom loolu lépp boo ko bëggee dàq sawaay defal lii nga xamante ne eh, loolu la yeneen saa salaam wax waaw <laughs> wallahu ta'ala a'lam léegi nag kon ci kaw noonu euh, pare nañ ci léegi nag mu des hmm? liñ la doon wax sànq ngir jeexale ko ne non attends jeexalaguñu waaye yow walla wa huwa yudaafi'ul ahbasan foo ko teg <laughs> ah, <laughs> parce que côté boobu ma ne la noo loolu xam nga waxoon nañ la sànq ci kiiwu kaw kaw bi am na lees ci waxoon mais bon dëgg la ñoo ne la woon dinañ ci ñëwaat léegi dañ ci ñëw kon insha allah bala ñuy ñëw ci li al imaamu ibnu Hibbaana rahimahullahu taala non eh, waaw waaw daal di indi ci wàllu liñ la doon wax sànq yi nga xam ne ay ngànt la parce que comme gisoon nañu lekk soble boobu waroon nañ ci man a taxaw mais sama xel newu ci woon voilà day nekk ngànt ci dem julli ji fekk mbooloo ci ñuy jàpp ne loolu farata la léegi la ñëw ci ax axbasaani yi kon <laughs>